Auzubillahi min sheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa asxaabihi wa man wala wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawm iddin ñu ngi sant yàlla suñ boroom subhaanahu wa taala di julli di sëlmal ci suñ yenant Muhammad alayhi salaatu wasalaam di ñaan yàlla mu dolli ko defal jàmm ak xéewal ak barke moom ak i saxaabaam ak mboolem ku topp aw njubam ba keroog yowmal qiyaama di taxaw dellu siwaat neen ci suñu teere bi nga xam nañ ci jàngalante ci gana farante suñ biir 40 conseil yi nga xamne liko taxajog mooy baaxal kër cheikh muhammad saalih al munajjid bind ko ay yàll ko yàlla sàmm tey ji moo wara doon suñu 17eem conseil inchallah mu ne alihtimam bil atfali fil beyti yi yitte yi ci biir kër gi loolu mooy concept bi. yittewoo xale yi ci biir kër gi yittewoo leen ci di gëstu di xol ci luñ nekk ak seenu njàng seen wergi yaram seen nekkiin eh, yittewoo yumel noonu ci biir kër gi di xol yi nga xamne moom lañuy soxla bam jaral leen yenn sa di lànqatu di génn di ko fekk ji ci mbedd mi bu yu mëne sa bu dee yu wara mëna nekk la ci biir kër gi nga fexe di ko fa amal. yittewoo tamit di gëstu yi nga xam ne yaakaar nga ne yii kat mën na leen yàqal lu baree bari kat di leen ko fegal ba duñ koy gis duñ ci am duñ ci am euh, xemmemteef mu ne wali hada jawanib adida minha mu ne loolu nag ni ngay def ba yittewoo xale yi mu ne loolu noonu am na ay tomb am na ay tomb yu baree bari yoo xam ne jar naa bàyyi xel mu ne bi njëkk mooy taxfidul quran wal qisas al islamiya li jiitu ci tewoo xale yi mooy jéem jéem a fexe ñu mokkal alquranul karim mokkal alquranul karim mu ne waaye tamit euh, di leen nettali ay ay qisas ay nettali ay histoire yoo xam ne histoire euh, kal islam la ay askar ci gàttal njàngalem sharia loolu moo jiitu ci eh, yittewoo bu nit di yittewoo ak tam kon yittewoo gi ñu bañ ko déggee rek comme ñenn ñi niñ koy jàppee jàpp ne nay sol lu baax nay lekk lu baax nay tëdd fu baax day kii déedéet ci xam-xam bi te nit ki deful ci doomam xam-xam bu gën a rëy alquranul karim te loolu bala koo xam ëllëg yowmal xiyaama jot ñi woote ca penc ma di woote xale yi ma koloon eh, di solal seeni waajur yëre yooya nga xam ne ak mbaxana yooyu nga xam ne mooy gëna leer jant bi keroog na xam ne ndekate yóbboon sa doom daara ndekate wala jàngal sa doom alxuraan ndekate am na am na solo kon fexe bañ mokkal alxuraanul karim ak xeetu nga nettali ak histoire yi nga xam ne ay histoire la yoo xam ne bu jiitoo ci xale bi xale bi xam ko mën naa def lu baree bari ci moom tax mu la ajmal min jam'il abi awlaadahu li yuqri'ahum alquran mu ne amul lu gën a rafet ci àdduna parent bi dajale ay xaleem di leen jàngal alquran mu ne di leen ko tekkil façon tekki bu simple léeg-léegi tekkil leen benn aaya ne fexe ba xale yi teel a mokkal suratul kahfi loolu dafa am yoo xam ne dafa ajoowul sa xale bi eh, di dem daara léegi parent bi am na ni muy jegee doomam bu baax a baax a baax doom ji saa yi ci moom lay mokkalee lu baree bari yoo xam ne nekk mi nekk ak moom lu baree bari mooy tax mu xam yooyu muy mu joxe ci exemple mu ne lu mel ne suratul kahfi ah man suratul kahfi xaw xaw naa gudd mais eh, mi ngi noonu daal mu ne lu mel ne suratul kahfi ak xale bi teel a xam usulul aqida yi nga xam ne ay ay cosaan la ay reen la ci pas-pas kuy sa borom kuy sa yonent luy sa diine ban téere lañ war a topp yi nga xam ne ay kii la ay fondamental la yooyu noonu mu xam ko ay fondamentaux la yi nga xam ne mu xam ko eh, temps yi maa ngi gis ci biir naar yi benn vidéo bu ndaw boo xam ne benn xale bi après xam naa naa ko dugal ci groupe bi sax xale bi amagul huit ans bu moytu subhanallah luñ ko laaj mu tontu ci ay masala yoo xam ne danga naan kii moom xam naa baayam da ko mayul woon jàmm xale bu ndaw huit ans luñ ko laaj mu tontu ko ci léeg-léeg ci ay affaire yu teqantal yoo xam ne léeg yenn saa day xaw a sew même jàngkat yi sax mën nga cee laaj kenn mu xaw cee nak nakal xale bi da koy tontu xale bi da koy tontu xale bu ndaw loolu nag dañ ci dégg ne maanaam teel a gum jaxasoog waajuram mu koy nettali ay histoire di ko xamal naan ko lii mooy nangam buy dem conférence yóbbaale ko buy dem xutba yóbbaale ko ci portable bi sa yooyu la koy tegal jox ko muy déglu di concentré wu ci yooyu yu mel noonu saa bu jiitoo ci ab dënn jiitu ci am xel ku mel noonu yar ko dootul dootul jafe ci yi nga xam ne baax na di ko nettali xale bi mu ne xisatu noox alayhi salaam mu ne nga nettal leen xisab noox ak aw nitam woo ci lislaam wuyu wuñu mu sonn ci woo leen suba ngoon guddeeg bëccëg wuyu wuñu mu ne mu defar gaal gi yàlla ne ko yow ak ñi la gëm yëg leen ci gaal gi mboolem ku ci yëgul dafa nar alku yu mel noonu nga nettali ko ci benn façon boo xam ne subhanallah ñoom ñëpp dañ concentré wu toog di déglu te après dañ koy jàpp yu mel noonu dañ koy jàpp naka noonu xisatu Ibrahima alayhi salaam ak ni mu dammatee xërëm ya wax waa nitam ne leen la moo tax ngeen di jaamu xërëm yoo xam ne duñ lekk duñ naan bu ngeen leen leen wuyu bàyyi leen gaa yi génn daal dem benn feet mu toj xërëm yi naka noonu wax xisa Musa ak Firawna Firawna nu mu labee ci géej gi Yunus bi ko jën wi wannee ak après euh, yeneen tamit alayhi salaatu salaam bi ko yàlla di yónni ak yu mel noonu ak yeneen yu baree bari asxaabul uxduud asxaabul gaar da koy nettali ci benn façon boo xam ne da nga koy tënk euh, da koy waxee noo xam ne xale bi après loolu noonu da koy jàpp loolu noonu da koy jàpp te la plupart lu euh, yooyu xale bi du ko fàtte yooyu xale bi du ko fàtte euh, wallahi subhanallah yenn saa yi man mi man rek ma fàttaliku yenn saa yenn histoire yoo xam ne bañ ma koy nettali boobu yàgg na ginnaaw bi laay dem ba jàngaat ko ba gën cee yaatal mais damay fàttaliku nuñ ma tënkale woon xissa bi tënkiin bu gàtt boo xam ne dama daan toog sa di ko jàngalaat sama moroomu boy euh, léegi yu mel noonu bu bu jiitoo bu jiitoo ci ci doomu aadama day baax kon yooyu daal wax dëgg fa yàlla moo gën kon nañ ko remplacer léeb yi léeb far guddi buñ ba bala ñoo tëdd léebi guddi yi nga euh, joxe ba benn xisa bokk joxe ba benn xisa boo xam ne dañ koy ràbbee noo xam ne subhanallah day day jéggi dayoo bu ko defee loolu noonu dinañ ci amee xamxam xam dinañ ci xamee seen diine te tamit pertuñ temps mu ne bu ñaareel mooy xidaar mi min xurujil awlaat maa kulli man habba wa dabba mu ne na nga wattandiku xale yi di génn ànd ak maanaam ku njëkk a jug rek ni génn ànd ak moom waaw ah, kuy dem bitig ba nee naa ah, dañuy ànd ak moom nga leen waa acca eh, kuy dem Thiès dañuy ànd ak moom nga leen acca maanaam daal ku jug rek xale yi daal ne waaw ñun tamit dañuy dem nga leen acca amul amul problème aywa dem leen mu ne loolu na nga ko wattandiku na nga ko na ko wattandiku del xool fi jara dem eh, ni dem fa fi nga xam ne jarta dem ni toog way laa ci noonu rek ci li ñuy jële jikko yu baree bari yoo xam ne yéen saa da nga jékki-jékki di xool di wax ñaan ñii moom lii fun leen ah, fan la leen topp fekk xamoo ko kon wattandikul ku njëkk a jug rek eh, ni jug ànd ak moom mu ne tamit del del xool del xool bu baax ñan lay fowal ci koñ bi euh, dëkkandoo yi seeni doom yi del xool ndax euh, yan fo lay fow ak ñoom ak ñan lay fowal yooyu te ko bàyyi xel bu ñetteel ba mu ne al ihtimam bi lu'abil awlaad al al musalliya mu ne na nga yittewoo fowukaay yi xale yi di fowee surtout fowukaay yi nga xam ne daf leen di miisloo maanaam daf leen delloowaat ni firi toogaat euh, toog daal féex daal bañ chaque fois rek ñi nekk ci benn contrôle bu xaw a metti mais saay saa yi eh, nga bàyyi leen nii fo loolu day aajowoo léeg-léeg wutal ay fowukaay xam ne ni nekk mu ne fowukaay yooyu noonu na nekk fowukaay yoo xam ne da nga koy yittewoo eh, eh, bàyyil xel bul jënd fowukaay boo xam ne nee na yenn saa yi day am musique nag jafe na torop surtout fowukaay yii moom boo ci taal sa buy buy buy tàkk benn musique lay lay lay kiiwaatee waaw boo ci taal benn musique lay tàkkee wala buy fay mu fay musique mu ne boo mënee am boo xam ne du mel noonu mu ne wattandikul tamit fowukaay yi nga xam ne dañ ciy dessiné wala ay xeetu jeu yoo xam ne dañ koy defaree noo xam ne euh, ki nga xam ne mooy gagné jeu bi après bu gagné buñ koy buñ koy félicité di ko yónnee ay ay ay kii nee na dañuy wane benn jigéen boo xam ne day raflé wu day sol u ñaaw day sol loo xam ne daanaka du yére pour wane ko ne ko daal yaa gagné daal mu ne yooyu noonu na nga day ñëw te xale bi du ci bàyyi xel day ñëw te xale bi du ci bàyyi xel euh, kon bàyyil xel bu baax a baax ci foo xale yi di fo nga fowkaay wax dëgg am na ay fowkaay yu xam ne wax dëgg fa yàlla mucc na ayib gis naa ci benn benn benn jeu boo xam ne daanaka day jàngale siira yenent bi benn jeu ne day jàngale siira yenent bi après naa ko dugal ci groupe bi incha allah ak yeneen ak yeneen xëy na nag dina jafe suñu réew mi fii moom pour nga gis fi yu mel noonu moom dana jafe mais euh, bayil xel léeg-léeg ci fowukaay yi bari nañu yàqu te léeg-léeg ci yenn xeetu fowukaay yi nga xam ne subhanallah li yàlla xam doy na ñu ci baree bari yooyu bu jiitoo ci seeni xel jiitu ci seeni xalaat ne yàgg cee foo yàgg koo gis rek loolu noonu mën na leen a yàq mu ne minal jayyit tawfiru rukni hawa riwaayaat lil futiyaan mu ne bokk na ci li am solo di baax torop nga waajal benn benn benn benn benn benn koñ ci biir kër gi boo xam ne dañ fay tekk dañ fay tekk yi nga xam ne ay kii lay doon ay xeetu fowukaay yi nga xam ne ay ay ay kii lay doon day day nammaale seeni xel comme tey benn benn benn fowukaay boo xam ne day am looy composé am nga yooyu noonu nit ki teel a jàng dara loo xam ne dafa tas noo koy fexe ba composé ko wala yi nga xam ne day jàngale calcul ay ay yi nga xam ne wala yoo xam ne sax kii lay doon minimiser dañuy dañuy tas ay pant ay kii nga fexe ni ni ni nga ko boolewaate yi nga xam ne daal day day nammaat seeni xel da koy delloowaat mu ne yooyu noonu boo ko mënee am foo ko waajal ci biir kër gi bu dee sa mën-mën toll na foofu boo ko mënee yi xam ne day day day day delloo seeni xel di ko di ko kii boo ko mënee yow waajal ci biir kër gi alhamdulilah boo ko mënul tamit xëy na du force nga waajal fenn mais yenn saa yi ngeen xeetu jeu yu mel noonu li bañ a def rek fu ñu toll rek di def fowukaay yi nga xam ne ay fowukaay nii la rek doo ci jariñoo dara mais yenn saa yi nga def fowukaay yoo xam ne kuy xool ci kaw day gis ne yaa ngi fo mais dëgg-dëgg yaa ngi yaa ngi yee xel mi lii nelaw ci moom yaa ngi ko yee loolu loolu lu am solo la ku ko mën a waajal ci kër gi mu ne nag wattandiku la am na xeetu fowukaay yoo xam ne nee na nee na am na xeetu fawukaay yoo xam ne dañ cee wane ay jigéen yoo xam ne dañuy euh, raflewu am sànq lim doon wax mu ne am na ci yoo xam ne tamit dañuy wane dañuy dañuy indi lu mel ne benn genre courroie loolu chrétiens yi ak ñu ñu mel noonu ñooy def yu mel noonu mu ne. mu ne <laughs> beneen bi mooy at tafriq bayna dhukuri wal inas fil madaji' mu ne del tàqale góor ñi ak jigéen ñi ci waxtu tëdd bul am ay xale rek ay góor ak jigéen rek nga boole leen ak nekk boole leen akub lal déedéet dee leen tàqale waxtu tëdd nga nga tàqal leen même bu dee ñaar ñoo bokk ndey ak baay dëgg la mais tàqale leen moo gën waaw na góor gi dem tëdd fële jigéen ñi dem tëdd fële loolu jar naa bàyyi xel bu baax a baax boo yore ay nga njaboot ay góor ak jigéen yenn saa di leen baax na ci ay yenn mbir lu ci mel ne tëdd wax dëgg fa yàlla waruñ koo bokk euh, lu ci mel ne sangu wax dëgg fa yàlla waruñ koo bokk ak yeneen yu mel noonu maanaam ngay ngay tàqale ndaxte loolu boo ko deful daanaka daanaka benn ci ñaar yi mooy am mooy lan ay góor yoo xam ne dañuy mujj jigéene wala ay jigéen yu mujj góore parce que chaque fois faw kenn ki tal ci moroomam faw day faw ke faw dina am ñu jeexintal ci seen moroom waaw góor ngay gis goo xam ne subhanallah bu waxee nga ne jigéen la boo ko séenee fee muy dox di ñëw yow doo xam ndax kii ñëw jigéen la wala góor la ah, bu jëlee kàddu moom nga ne nag subhanallah moom daal te lépp li ko waral mooy yàgg gim yàgg ci jigéen ñi fa lay toog fa lay garam place nañuy waxee lay waxe même seen fowukaay yooyu sax moom fa lay dem di fo seen seen fo yooyu noonu fa lay dem di fo yooyu rek la xam tey da nga koy seetlu ci biir daara yi benn xale day ñëw mu leer na xale fekke woo fam ne wadde mais leer na la kii moom ci ay jigéen la daan xëy ba ngoon daan ci ne ndax ni muy waxee ni muy doxee ni muy defee da nga ciy wala jigéen tamit boo xam ne moom fa la jógee moom góor far waaw wax wax ju dëgër nekk ci fullaam subhaanallah wallahu mustaan kon teqale bi baax na trop euh, tafriq bayna bayna dhukuri bayna dhukuri wal inaas di teqale diggante diggante diggante góor ñeeg góor ñeeg jigéen ñi loolu am na sax boo xam ne boo xam ne ñëw na ci beneen bi mu ne almumaadaxa wal mulaatafa mu ne di kaf ak xale yi di reetaan ak ñoom di kaf ak ñoom di waxtaan ak ñoom surtout lool loolu jar naa bàyyi xel surtout góor ñi ta yi ñàngal rek nekk ci biir kër gi dañuy ñàngal bu ñuy génn dañuy ñàngal xale bu la tàggu fenn sa yaa ngay ñàngal loolu subhanallah côté boobu moom jigéen ñaa fa tane jigéen ñoom dinañ kaf ak seene doom dinañ waxtaan dinañ kii mais léeg-léeg góor ñi euh, <laughs> wax xom xawma kalaasu kan laa war a wax fi xawma kalaasu baar gi a wax xawma kan mais daal ñu ngi noonu ñoo xam ne ñàngal lekk suba ngoon guddeeg bëccëg di ñàng ñàngal gi dañ ko yeggale sax ba ci seeni soxna subhanallah waaw ñàngal ñoom daal dañuy yaakaar ne arijaal qawaamuuna ala nisaa li muy tekki mooy del ñàngal bu la kenn yëpp moo tax looloo leen yóbbee te fuñ toll ñi ngi ñi ngi ñi ngi këcc léegi loolu léegi ne moom l'islam da da koo da koo tere muy muuñal beneen góor lislaam da koo tere muy reetaanal beneen góor léegi yow rek la amoon ci góor goo xam ne mën na koo reetaanal léegi yow bu ñëwee ci yow fekk yow moom ñàngal gi ñàngal gi sa foofu lay gën a méttee far yaa nga gëj a gëj a gëj koo xam ne kenn xamul foo mere wax xawma sa patron nga joteel xawma waa rumba nga joteel waaw mer bu bëgg a dee ñoo toog sol ba mu saan kon daal di kafa xale di reetaana xale di waxtaan ak ñoom loolu noonu lu am solo la. moo ne xadis Abu Hurayra Abu Hurayra ne Yonent bi alayhi salaatu salaam daan na génnee làmminam daan na génnee làmminam bi ye fekk boobu day toog ak Xasan te Xasan doomu Fatima la satub Yonent bi Yonent bi daan na génnee làmminam bu Xasan demee bay laal làmmin bi rek Yonent bi daal di gaaw daa koy dugalaat di kafak moom bi bu demee ba koy laal mu daal di gaaw dugalaat jékki-jékki daa koy génnewaat bu demee bay laal mu gaaw dugalaat subhanallah te kii lañ dénk liggéeyu xeet bi subhanallah maanaam boo ñàkkee jot moo la gën a ñàkk jot boo xatee moo la gën a xat boo chargé moo la gën a chargé lu waxal lay boo mën a indi rek boo yeggalee rek moom moo la gën a xat gis nga ko muy génnee làmminam ci ay sëtam ci génne saa bu demee bay laal mu gaaw dugalaat génnewaat saa bu demee bay laal mu gaaw génnewaat te boobu liggéeyu kaw suuf lañ ko sas moom yeneen alayhi salaam waaw yow nag boo wàccee rek ñow yii dama xat dama xat kii kii fii nangam waaw waaw temps amuma temps ah, bari bari ngeen fa bari fo sëñ bi il faut nga xam ne léeg-léegi tamit loolu ci la bokk loolu il faut nga xam ko. Euh, ah ba tey mu indi beneen xadis an Yaala ibnu Marra mu ne Yaala mooy nettali mu ne benn bis dañoo génn ànd ak Yonent bi alayhi salaatu salaam dañoo woowoon ci aw ñam. maanaam dañoo invité woon mu ne ñu génn ànd ak yonent bi mu ne biñu génnee Xusayn euh, moom tamit sëtu alayhi salam salaam la doomu Fatima la mu ne Xusayn mi ngi fo ci yoon wi bi ñuy dem ci yoon wi mi ngi fo yonent bi alayhi salaatu salaam daal di gaawantu daal di nekk ci kanam mu ne bi mu jekkee jekkee rek moom Xusaynu daal di daw si di ñëw ci kanam mu ne bu ñëwee bay bëgg a aw côté ndeyjoor yonent bi daal di tàllal loxoom mel ne ku koy baara ci côté ndeyjoor bi bu dawaatee jëm côté càmmoñ yeneen bi daal di tàllalaat loxoom di ko baare foofu maanaam di kaf ak moom daal ci mbedd mi daal saa buy daw jëm côté bee mu baare foofu buy daw ñëw côté bi mu baare foofu mu ne jékki-jékki yeneen bi alayhi salaatu salaam daal koy yëkkati daat koy daat koy taf ci ab dënnam daat koy fóon yeneen bi salaam daat koy taf ci ab dënnam te daat koy fóon yi lépp mu lay wax ci nekkin gu rafet ak di kaf amal taawu xale yi tuti nag tuuti yenn saa yi toog ak ñoom waxtaan ak ñoom di di di di di siq ak eh, saa yi du bëgg di di di naa kilifa gu mag goo xam ne bu ma ko waxoon ñu bari xam ko ndeysaan bu mu saanee dugg ci biir yenn saa yi day dugg ci kër gi bu gisee xale yi yor benn bal di football bala muy yéeg ci kaw il faut day day xëcc bal bi xaw a duutante xale yi sànnante kii te borom xam-xam mag la sànnante xale yi nga football xale yi ba xale yi xaw a kii mu daal di yéeg te booba yenn sax yi day liggéey ba ñëw nag day ba ñëw bu ñëwee au lieu que mu yéeg fekk xale yi di football ci cour bi day nangu bal bi daal di duutante ak ñoom xale bi di ñëw mu kaaw pass ko kii kii kii fas ki daal di ba xale yi xaw a yëngu rek mu yéeg mu daal di yéeg ci kaw mooy loolu am noo nekke xale yi waxtaan bi kaf bi am seen jot léegi par tuut tuuti loolu am na solo bu baax a baax te ipi tamit day tax xale yi miinanteeg seeni eh, seeni parents kon tey loolu moo nekkoon conseil bi mooy am jotu xale yi yittewoo leen mu tudd ci ay ay tomb yu am solo bi ci njëkk mooy yittewoo seenum njàng ak di leen ay histoire bu ñaareel bi mu ne nañ wattandiku kuy génn rek ni topp ko ànd ak moom bu ñetteel bi mu ne nga wut xeetu xeetu fo yi nga xam ne du am lenn lu wuteeg sharia bu ñetteel bi wut yenn yoo xam ne day nàmm seeni xel da koy da koy ñawal di leen teqale ci waxtu tëdd ak yu ni mel def ñoom di reetaan ak ñoom loolu moo nekkoon bindu tey bi yàlla yàlla may dégg ak topp ak xam ak allahuma salli wa sallim wa barik wa an'im abdika wa nabiyyika wa ala wa ashabihi al وسلم تسليما كثيرا